maa la nga xam ne kaanu nekkoon nañ ci kaw suuf si yegg si bu na doon ko euh, sàkku ci ak caay-caay ak mooy yàlla voilà mooy ndax xolu jaam bi daa mel ni feuille blanche dafa weex tàll yonent may saa saa am defee dara rek dañ koy tomb tomb bu jur mu ngi noonu mooy yëg mbir mi léegi nag gis nga ceexital bu ñu ngoog noonu lay demee nag di fees par dànk ndànk ba mbir mi léegi boo ñëwtee da ngay ni mais pays jii masula weex ndekete yoo waa ji jëfam yu bon a bon moo tax maa kaanu yàq si boobu boobu nag mu àgg ci ak rey nu xol waaw kon nag eh, loolu la kon loolu mooy alwaqt kon amaana bu jógee ci xol bi dafay bàyyi ay trace mais du fa bàyyi trace su amaana de trace leneen la nga xam ne moo ko fay remplacer moo war a taxawaat palaasam muy ak lu dëm mooy ñëw moom la naan mislul waqti mel ni moo tax ñii ne mooy sawaadun yasiir waaw mooy lan li nga xamante ne nii ak ñuul ñuul gu ndaw la te mooy eh, eh, couleur ba nga xam ne day ñëw wuteeg couleur ba fa newoon min kaana qablahu lu ko jiitu woon kon mu ne fa yazallu atharuha mithla al-wak yanaamu ba léegi am na lu ndese nag <laughs> <laughs> waaye ah mbir maa ngay dem de am na leneen lu ko fi remplacer loo xam ne cëy bu amee bu bu bu fi amee kër du baax de <laughs> summa yanaamu ma waa ji nelawaat beneen nelaw fa tuqbadul amaana ñu daal di yëkkatiwaat kóolute ga mooy ñu gën koo yëkkati waaw mooy dañ koy rocci par ndànk-ndànk waaw am na luñ ci roccoon te lu ñu rocci rek amul ay statu quo de rocci nañ leer gi léegi euh, la fa ne dug lëndëm du daal déedéet il boom bu reer leer di dàqu lëndëm di ñëw bu lëndëm di dàqu leer di ñëw yuulijul layla fi nahaar wa yuulijul nahaara fi layl looloo fi am borom bi mooy jël leer roof ko ci biir lëndëm lëndëm dàqu waaye tamit mooy jël lëndëm roof ko ci biir leer leer dàqu kon nag affaire bi loolu la mu ne nag waa ji day naawal beneen naaw fekk am na lu ko defe summa <laughs> yanaamu nawma fa tuqbadu amaana ñu daal di rocciwaat la nga xam ne mooy kóolute ga la fa a des min qalbi yi ci xolam léegi nag fa yadallu asaruha misla atharil majla jeexital cette fois-ci ba fa des mu mel ni jeexitalu al majla al majlu mooy lan ah al majlu mooy lan al imaamu Nawawi rahimahullah ca jàngoon te mu ne wal majlu bi fathil miimi mooy majla bul wax mujlu bul wax mijle waxal ma waaw da ngay fatha ca kaw wa iskaanil jiimi jiim bi majla bul wax majili bul wax majala bul wax majulu déedéet majla sukun waaw wa huwa mu ne tanaffutun fil yadi wa nahwiha min athari amalin wa ghayrihi mooy tanaffutun na loo xam ne dafa futtu xam nga boo yoree ab sémmiñ yow xam nga luy ah, yow li nga gor ci mat <laughs> yow yow moom jabar yow yooyu moom man booy ci loolu mais yow moom <laughs> yow moom masha Allah ah. maag yow sorewu ñoon dara waaw waaye yow sawaay yow yow yow yow waaw wéru yàgg yow ñuy nawoon Dakar ñaar yoon fii lu tax nga nga xeeb ñu man noo xeeb ma ne parce que daa bari ci ñoo du ñëpp sax loolu généralité la ça ne veut pas dire que ku dëkk Dakar xamoo lii mais dafa bari ñoo xam ne xamuñ yooyu léeg-léeg booy wax sax da ngay ñoom da mel ni beneen àddina nga jóge alors que c'est normal <laughs> voilà man fa laa dëkk mais bon dama doon dem ci àll bi moo tax looloo tax may wax fay sorewuñu quoi <laughs> voilà <laughs> c'est pas pour tout leen mais mooy xamuñu ko rek ñu bari xamuñu ak surtout hein mooy euh, euh, comme bu ma yoreb sinmiñ ab ab ab ache wala yooyu di ci gor matt wala di ci liggéey wala yor benn genre marto di dóor lu bari di dóor comme menuisier bi di dóor di dóor di tape lu bari léeg bu yàggee sama baaraam loxo bi ma téye woon kii bi mën naa bay futt futt boo xam ne day mel ni benn euh, picc ah benn euh, picc bu jóg ah daal di nekk sama loxo bi loolu mooy almajlu moom la naan asarul ay jeexital la wal majlu wa huwa tanaffutun ak futtu futtu la fil yadi buy nekk ci loxo bi wa nahwihi ak yu mel noonu min asari amalin wa ghayri li koy indi nag lu bari mooy jeexitalub liggéey comme li ñu waxoon lay ngay liggéey liggéey manuel loo xam ne sa loxo nga koy defee léeg-léeg bu dee yoo xam ne fa li nga jàpp da ciy riisu di riisu lu bari mën na jekki foofu mu am benn futt futt bu mu jóg bu jóg loolu mooy almajlu voilà kon min asaril amali wa ghayri ak yeneen léegi yonent bi alayhi moo joxe misaal lay joxe comme bi ñu misaal yoo xam ni mooy jàngalekat bi nii la dangaa war di jege ñaaw li ngay wax ñi nga xam ne ñoo lay déglu di leen ko waxee ci loo xamante ni ñoom bi lisaani ndax suñu borom nee na yónni woon benn yonent lu dul illaa bi lisaani qawmi lu dul ci lan nañu ay ñoñam waaw alhamdulilah même langue bi ñuy wax ñu nekk arab may wax arab ñu nekk wolof may wax wolof loolu rek doyul mais bu may wax wolof fu gis ne wolof bi may wax ni instant bi li may def nu ma mën a def mu gën a compréhension xalamu ñi nga xamante ne nii ñoo may déglu loolu moo gën moo tax sànq ba léegi may naan leen may wax ay futu walla pour ñi ko xamul mooy lii wëpp picc bu ndaw booy lëgëy lii seen niñ bokk seen niñ loolu loolu la façon bii rek la dañ koy roye yonent bi sallallahu alayhi yow dañ ko borom bi nangul voilà <laughs> mooy di eh, eh, jegeñal li nga xam ne mooy wax ji ci ña ngay waxal ci ay misaal yoo xam ne boo leen ko joxee exemple yoo xam ne ñoom li ñuy dund la ñuy xam la waaw léegi kon mu ne day mel ni mis bu ñëwaatee ba yëkkati la desoon hmm? day mel ni mis mislul majli waaw day mel ni al majlu mooy futt futt la fay bàyyi comme li nga xam ne loxo bi ni muy amee futt futt bu dee ab liggéey bu bari booy def manuel <coughs> hein mu nekk ka jamrin ba léegi muy joxe misaal ma nekka jamrin day mel ni aw xar waaw ab braise boo xamante ne nii <coughs> daxara taxaw da nga koo wëndeel rek waddal ko ala rijlika ci sa loxo ci sa tànk yow da nga koo wëndeel rek waddal ko ci sa loxo <laughs> léegi yow bi nga defee noonu moom lay wax nii <laughs> xal wi daan wadd ci sa loxo fa nafita bi mu dalee ci sa tànk nag mu daay foog trace naxita gis nga tanaffutun mooy ak futt futt mu def ak futt futt fa taraahu nga gis ko fam laal ci sa tànk bi muntabira lan mooy muntabira al imam an mu ne qawluhu muntabira murtafi'a kanta muntabira li muy tekki mooy murtafi'a xam nga minbar ci lii la jóge wala yow li ma la minbar daa gisoo muntabira minbar ñoo bokk fu ñu jóge mooy murtafi'a waaw intabara al jurhu wantafata benn la waaw mooy ida warima wam tara ama gis nga bu futtee hein nga gis ko mun tabiraa mu jóg mooy day am ab ñaaru boos xam nga futt futt day jóg tuuti loolu la lay wax hein moom la ne mooy murtafi'a mooy lu yëkkati ko kon loolu la mooy ak futt futt boo xam ne day jóg ba pare am benn ndox muy ne ci biir waaw xam nga futt boo ko tojee moo tax picc bu dewee benn picc nga toj ko dangay gis benn ndox mu tuuti di ci génn benn liquide boo xam ne moo ciy génne loolu lay joxe misaal ne noonu lay mel ba nga ba nga yëngalee xal wi rek mu wadd ci sa tànk bi lakk sa tànk bi bàyyi ci loo xamante ne ak futt futt boo xamante ne nii mu funki nag jóg tuuti moom la naan muntabira waaw hein kon nag mu ngi noonu eh mu ne kon walaysa te gis nga li nga gis futt futt walaysa fii shay daraa ci newul mooy futt futt boobu du dara mooy ci mbaax dalaa bëgg wax ne <laughs> fii li nga defay saasaab di wax <laughs> xam nga futt futt bi bu futtee wala picc bi daal di jóg am benn ndox mu ndaw moomale mu ne loolu walaysa fihi shay te dara newu ci mooy la ca ne ci lu baax amul dara lu baax lu ci ne mooy gis nga da mooy dalaa bëgg wax ne amaana gis nga bu waddee bu ko borom bi xëccee misaalam lii la da koy xëcc ci xolu jaan yi nit ki muy nelaw bu xëcc ko mu bàyyi fa ay traces yu ñuul yu ñëw mu ne mu ngi melaat ni tamit joxala ko beneen misaal xam dafa yow xar wërali ko rek yëngal xar bi rek xar bi wadd rek waddal ko waddal xar bi su ci ci ci tànk bi bi nga xamante ne ci la xar bi mu wadd ci tànk bi léegi nu def mu daal di def ëpp futt futt boo xam ne dafa jóg yow nga foog ne lii jóg ah euh, euh, euh, mu ne nag loolu dara ndox ma ca ne mooy de toute façon manu màndil kenn te tamit du lu baax moo ci ne loolu la la bëgg a wax nelaw la gis nga amaana bu yëkkati ko noonu lay dem mooy nit ki dañ ko koy riig di ko xëcc ci moom par ndànk ndànk ba mu mujj gis nga ka newoon koo xam ne amoon na ci kóolute dara amoon na bii ñoom ne de confiance tuuti da ngay mujj ndax yu bon yi muy dëkke ak ñi ko wër ta mu nekk di def ni ñoom day mujj moom ci boppam gis nga boo ko gisee nii day mel ni futt futt boobu gis nga picc boobu nga gis ndox mi ci kaw mu am ndox mu tuuti nga foog ne lii dara la mooy waa ji nga foog ne am na kóolute gu des ci moom loolu lay wax ndekete yoo walay sa fiihi shay te tus newul ci moom mooy boo yaakaaree ne waa ji mu ngi wóor comme niñ ko xamee woon démb boo tax kuy wax na nga wax ñi fa imam ibnu Mas'ud doon wax waaw képp ko fa man kaana muqtadiyan fal yaqtadi bi man qad faat bi man qad maat waaw fa inna al-hayya la ya'manu alayhi fitna aw kama qaala eh, eh, Ibn Mas'ud radiyallahu anhu waaw mu ne képp kuy royaate na nga roy ci ñu génn àddina te baaxoon ñu xamee woon leen ci mbaax ba ni ñu sàngoo suuf booy roy royal ñoon waaw fal yaqtadi bi man qad fa man qad maat fa inna al-hayya lu tax waa Ibn Mas'ud ba ngay wax lii radiyallahu ta'ala mu ne fa inna al-hayya gis nga kiy dund. kii dund nit ki moom fekk mu ngi dund laa yamanu alayhi fitna fitna daal bi wu ñu koy wóolu ci moom mooy saa su ne borom bi mën na koo teg ci fitna bu tax lu baax lañ ko xame woon démb doo ko ci ne tey waaw alors que ci faatu moom nekkoon ci lu baax ba faatu ci kooku ay téere jëfam lem nañu ko jeex na ñu xame woon ko lu baax kese booy roy royal ci ñoom moo tax mu ne ulaika ashabu muhammadin ñoo ñëre ñooy saxaabaay yu mag yi génn àddina ñoom laa lay di wax <laughs> waaw ñoo gënoon a sell xol ci jaam yi ñoo leen gënoon a ragal te ñoo leen gënoon a topp li nga xam ne mooy njàngaleem borom bi tabaaraka wa yu ndawam bi sallallahu alayhi kon mu ngi noonu mooy waaye yonent bi saa dañu ne dañuy jox misaal ne nit doon na nga xamoon ko ndekete yoo borom bi mu ngi xëcc ak. ak ak kóolute ndànk dànk ci moom yow nag boo ko gisee gis nga lay mel ne xal wi nga xam ne da nga koo ja da koo laal ah mu tàng nga ko rek sànne ko ci suuf bi nga lay sànni mu dal ci sa tànk lakk sa tànk sa tànk bi futtu amaale benn ndox mu tuuti boo xam ne picc ba mu jógee moo ci ne xam nga boo ko xoolee dañ naan am na ndox mu ci ne ndekete loolu lu dara mooy lan kóolute ji noonu lay deñe ci waaja ko wóoroon démb boo ko gisee foog ne mu ngi wóor ba léegi ndeketelu wa laysa fiihi shay ndeketelu tus newut ci moom moom lay wax nii ah mujj nekk ab waraate kat waaw ndax ña nga xamante ni ñoom lay nekkal ak ñoom waaw wan ma sa xarit ma wax la li nga doon woo nga jaay kat sooy. comme xawana yi lay toogal loolu moo tax muraqaba muraqabatul ashrar yi yées xalis bi nag nii lañ ciy def ah mooy duñ ci ñëwaat dañuy dem par nànk-nànk parce que dafa gudd insha allah hein mooy nekk nekk ni di àndandoo ñu yées ñu yées parce lii mooy xew mooy gis nga euh, dañ lay rétti dañ lay dañ lay tafu sa ngëm yàlla sa qualité yi nga yor mooy roccee ko ci yow ndànk par ndànk boppam du ko yëg naa la fi la euh, suñu mbokk ma waxoon taa <laughs> yi gisaan naa ko ndax newul ci réew mi léegi <laughs> réew mi mooy France <laughs> mbokk mu baax masha allah ñëw na seet suñu keroog masha allah moo ñu doon wax ëpp na ay ëpp na dix ans moom ñu koy wax pour man la nekk Euh, waxuñu ko woon nag ci Riyad bi feneen ci siira bi la woon foog naa <laughs> pour wane ne nekkat ñu xam ne baaxuñu ay bay day doxalin ay waxe ni ñuy waxe li ñuy jëfe yées gu mu yées wa moom la ne moom restauration lu dul liggéey quoi bu ne étudiant da loolu di ngir mooy job yi ngay def parce que petit job amul voilà mooy liggéey yi ngay def daal ngir man Euh, fayee sa euh, scolarité li ngay fi ngay jàngee université ak tamit fay sa kër gi nga dëkk ndax fii loolu kenn foog na ak moom sénégalais ma toog noonu rek ah non fépp lépp ngay fay li ngay lekk da koy fay fi nga dund weer wu nekk da koy fay lépp ay kii la looy fay la <laughs> voilà léegi mu ne moom restauration moom masul woon a saaga moom loolu masula bokk ci ay mbiram mais comme que fi ne woon foofu gars yi dañoo bari lu ñuy saaga mais nee na moom dafa jekki bi bés bi mu seetloo ne moom ndekete même même vocabulaire mooy euh, euh, waxin mu ñaaw que moom mu ngi koy commencer am mu ne ma dama jëkk rek commencer ndeke maa ngi saaga ma ne xaaral kon ma gaaw jóge fii te uti leneen quoi loolu la mooy gis nga boo mooy léeg-léeg pente descendante la buy wàcc gis nga euh, ab ab kii tund boo taxaw ci kaw di wàcc waaw am am am mbartal mbartal waaw mbartal la ko wolof di wax mooy pente descendante nga nekka xeer wu ñu fa teg rek tëmbeel la puus la ngay wàll nga xam ne yow mën a toosoo sa bopp ngir yow yow loo kalaŋaatu foo jàppandu sax doo too ko am da ngay dem loolu noonu lañ mujj dem te boo mooyul min haythu la foo xam ne doo koy yonent may saa saa am nag loolu la misaale fii kene waa ja nga xamoon mu wóor te dara tegu ko ko mooy jëfam ju yées bi mu nekk ak di ànd ak ñoo xamante ne ak di nekk ak ñoo xamante ne nii seeni jikko baaxul wóolul ñu commencé mel noonu mais ñaata yi ngay gis ñoo xamante ne nii des fois nit ñii dañu naan ndax lenn dafa am dafa am ñaari affaire yoo xam ne léeg-léeg nit ñi duñu ko euh, bàyyi xel am na yoo xam ne jikko yoo xam ne nit ki daf ko amoon yoo xam ne baaxul. mais sauf que la koy révéler ci moom la koy feeñal ci moom loolu bu xewagul waa ji kenn du mën a xam ne am na feebar boobu mooy sinitu mooy yàlla googu nekk ci moom bu gisul la mooy bañ bu ko defee nit ñi dañuy foog ne kii moom feebar sànga mucc na ci ndekete yoo borom ko suturaalagul rek ba bañ koo boole mu daje lay yëngal feebar boobu ci moom ma ne ah mën naa ca misaal ma ne la waaw mooy ak nay ak buxul ak sox jom mboqalum loolu du lu nit du lu nit di fortaatu déedéet daa fekkoon mu newoon ci moom daa fekkoon mu newoon ci moom sauf que nit ki mu amul lu mu dépensé wala lu mu joxe wala yooyu kenn du xam ne sa waay nay na mën nañ ko bañ a xam mën nañ camoufler wu muy jàll mais bés bu ko boroom bi yàkkalee ci ndamu am am yi ci foofu nag lay feeñe parce que la koy détecté moo tax ñu naan alal détecteur la di jikko la waaye du jikko jee fekk ci alal bi ñu bari nag bàyyiwuñ xel loolu te tamit ràññeewuñu ko moo tax ñu naan diw diw diw di xàmmeetuñu ko moom daal ba mu amee alal ba léegi daa am daa àbb jikko yu bees ndekete non kooku àbbul dara jikko yaa ngi fi woon jikko jooju ngeen ko gisal tey parce que la koy leeral lay waral jikko ja feeñ ñëwul woon ci lëndëm ji la ne woon kenn gisul woon ne dafa raflet il était nu parce que benn làmp tàkkul woon te kenn làmp ko woon ba daj yaram wi ne ah yow ndeke soloo dara déedéet ndax mën naa camoufler mais ba alal ji ñëwee mooy lumière bi mooy làmp bi nga xam ne moo ñu wan ne ndekete sawaay nii la mel ñu naan dafa àbbi jikko ndeke àbbul jikko noonu la meloon loolu nag c'est pas irréversible duñ ne moo loolu ku mu dal c'est fini déedéet moo tax al ashaj ibn al qais ah abdul qais al ashaj abdul qais ra radiyallahu anhu benn saxaaba la woon bi nga xam ne yonent way saa saam ci ñëw ànd ak seen délégation waa Abdu euh, Abdu Qays bi ñëwee radiyallahu anhu yonent saa saam gis moom mu doxale noo xam ne lu rafet la lu wuteek mbooloo mi mu àndal ah nga xam ne ñoom dañoo ñëw yàkkamti ñëw ci yonent way saa ak seen poussière ndax désert bi moom bi mu agsee ñëwul rek dem ci yonent way saa saam dafa dandu ci benn bërëb sangu soppi yére yam yoroon solaat yére yu bees ba loolu daal di ñëw ci yonent baay saasaam yonent baay saasaam ne ko yow de am nga ñaari jikko yoo xam ne yàlla da koo sopp yonentam sopp ko sallallahu alayhi wasallam mu ne ko hmm? mooy ak dal akuk teey waaw ak dal akuk teey mu ne ko yow yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wasallam ñaari jikko yi nga wax ndax mbir na boo xam ne dama ko borom bi daf ma ko euh, mooñaale bindaale ma ko bi may noonu laa juddoo noonu la ma mooñaale loolu la ma defal wala boog man maa def effort ba am ko mu ne ko déedéet borom bi moo la ko bindee kon loolu la lañ ciy dañ ciy xam ne kon jikko yu baax yi man nga koo am di tak di ci jéem di sa bopp di di di amee yenn jikko yu ñaaw yi yooyu mën na koo soppi waaw. mën na ko soppi moo tax nay gi loolu mën na ko soppi da xam ne feebar la mais bala nga koo mën a soppi foog nga reconnaître ne yow nii nga mel mais bu dee reconnaître ko diagnostic bu amul nan la ñuy mën a placer un alhamdulilah bu amul nan lañ la mën a administrer un médicament wala un traitement boo xam ne dina jaar yoon boobu ci asaaloo kese lay tegu ci hasard kese lay tegu bu tombee xayrun bu tombewul nga as nga nga nga yàqu kon loolu li ci doon wax mooy dafa am ñaar yooyu jikko yoo xam ne nit ki munu woon ci moom yu baaxul sauf que la koy feeñal newu fi jox nañ la misaal ci wàllu alal <clears throat> kon bu ñu waxati kenn wala nga déggati ñeen naan diw ba mu amee alal ba léegi la mel nii ak déedéet meloon na noonu bu yàgg sauf que kenn manu ko woon a xam parce que il fallait mu am alal ngir mu fee waaw waaye yoo xam ne amul lum lekk tout le temps day laal ngir ñu jox ko bu lekk kon nan ngay xamee ne nay na mais mënoo ko xam baa ko xam il faut mu am bu amee nag di doxal ak nayam waaw kay bu boobaa nga xam ne ah kon kii nii la meloon sukk la koy feeñal a fi newuloon loolu am na loolu benn mbir la mu am beneen affaire beneen côté bi mooy jikko yu ñaaw yoo xam ne nit ki moo koy tuuf ñeneen a koy tuuf mooy ñi muy àndal fa lay abbe fa lay mela ni ñoom waaw moo tax yeneen way sa sam doon wax naan man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum képp kuy niru nirulu ay nit yaag ñooma yem kon niru nirulu mooy waa ji loon noonu mais il a fait des efforts colossaux wala colossaux la ñu xam feet feet fara ngeen ma dugg <laughs> <laughs> carnaval daal kenn booba moom <laughs> waa colossaux kon may leeral léegi mooy def na effort yu mag ngir lan ngir mel ni gaa yële moo tax du sax naturel day forcer quoi il force le trait pour lan pour se ressembler au gars yi waaw plus pur le pire waaw moom moo gën a pur le pire moom il le plus puritain de tout le monde day fekk gars yi ci mbon mu jaay leen ne bu fekkee gars yi ak góor jigéen ñi du ci demee ngir wan moom moo ci nekk fa gën a kawe moo tax day def rek yoo xamante moom moom moom tout moom la ràññ wala mu ñëw fekk ñoo xamante ne ni dañoo bañ li saam ak yooyu moom jullit la woon en fait gii ah du fi euh, ba mu juddoo waaye ngir dimbi jool day def loo xam ne dañ koy ràññee devant tout le monde waaw mooy mu ngi ut ay jikko di niiru niirulu ñeneen boo ko defee rek yaa ngi ñoo maye kooku mooy dafa bu am yeneen yu yées yoo xam ne kon da koy topp ci ñeneen da koy jële waaw doo xiyaana gi waaw parce xiyaana gi borom bi lim defoon ci xol nit ñi moo ëpp kóolute waaw kantaan ak waraate day gaa yi ñépp di ko def jàpp ne walla ñoom daal fii nit boo fi naree jubal doo am dara comme lii yenn zanadiqa yi di wax naan diine la ñuy wax ñu naan ay sëriñ la ñu naan ku fi ut lu lu daram doo dund kooku siddiq la day wax lu ko amul naa féq bu magangoo waaw di mbubboo woo diine waaw léeg-léeg sax nga gis ci ñenn ñu ne am na ñuy taalibe ba pare di leen gëmloo ne fii moom alal moom l'essentiel na nga ko am noo ko la am solo mooy fa nga waxul dëgg kooku waxu kadib la la wax waxu nar dëgg la la wax waaw <laughs> waaw inna allaha la yaqbalu illa tayyiba borom bi du ku teey la du nangu lu dul teey <laughs> ba pare wax ngay wax nit ñi <laughs> yéen ñi gëm yàlla anfiqu min tayyibati ma kasabtum mais dépensé ci yu tee yi nga xam ne moom ngeen sàkku sawaay ne moom borom yow yow noo ko amee baax na l'essentiel moom mooy dugal te ba koy dugal kat lépp ci moom lay dellu mooy addiye bi ñu may jox wala yi nga xam ne sama chantier yi nga xam ne lépp boo ko seetee ci boppam la jëm ak kuréelam yooyu daal mooy li tee kooku waxul lu ak cérémonie yi nga xam ne moom lay def ci kaw suuf ak annuellement yooyu. moom daal loolu pour moom léegi yow léegi nag nga jàpp ko noonu di di di di jaay lu yàq nit ñi ah di jaay yoo xam ne l'islam ko xaraamal moo xam ay drogue laag ay yu mel noonu yu mel noonu di jaay parce que dara fii léegi nag bu ñu paree jox ko ko addiya dina baax mooy recycler nañ ko yóbbu ci suñu nday Makka ak àjà fan waxoo dëgg Serigne Ba wax day expliquer waaw alors ñu lewul naan la jaayee sàngara si gaawul lëgëyal voilà. yand Carrefour bi dara jaayal bam neex la waaw après nag l'essentiel mooy boo ko dugal na na na na kii waxul loolu am <laughs> kon mu ngi nag mu ne kon waa ji yonent lay saa saa am ne kon nag lii lay wax mais <laughs> waa ji daal gis nga ah, léegi yonent lay saa saa am ne moom la mel ni xal bi nga xam ne dañ koo jàpp rek wëndal ko rek waddal ci sa tànk mu def fa fa nafit mooy mu futt nga gis ko muntabira mooy mu mel ni minbar mooy mu yëkkatiku selon mooy fam xam nga am di day maase mais moom day jóg ndax xawlu yu lalak waaw waaye walaysa fihi shay new boo jàppee nga yaakaaroon ne dé démb bi moo tax kuy wax liñ doon wax kuy seedeel bi seedeel ko la nga xamoon démb bu dee gën koo gis <laughs> soppeeku daa gaaw de te xolu jaam yépp dañoo nekk ci diggante ñaari baaraamu borom bi tabaaraka wa taala mu leen di jàllar bi comme ni mu ko neexe ba ni mu ñu neexe ah ak ni ñu ko jàppe démb non non kooy ko képp koo xam ne a ngi koy seedeel gëj nga koo gis neel man de baax laa ko xame woon waaye bul lu lu baax laa ko xame woon te duma setal kenn nag ca yàlla waaw <laughs> yonent bay sa la ñu jàngaloon de <laughs> waaw <laughs> ah, waaw léegi kon mu ne waaju noonu la yem lii la yonent bay sa saab def acte li muy wax noonu mu def acte mu ne mooy mooy joindre l'acte à li muy jàngale li muy wax noonu mu jël summa axada axada xasa mu jël benn xeeru sew fa daxrajaha mu wëral ko rek sànni ko ala rijlihi ci tànkam ngir wan ne safara si mooy misaalum li ma leen wax tànk boobu safara la wax mais bii xeer la xeer la jël ngir wan leen ni nga li mu wax noonu nan lañ ko ci muy booy jàngale mooy jàngale par des actes dafa am solo ndax léeg-léeg mooy gën a def waaw xam nga fii mu ne boo taxawee <laughs> boo taxawee ne gaa yi xam nga jàpp ni ñuy jàpp yonent bay saa saa ni doon jàpp nii danoon raxas loxo yi ñetti yoon tenq yi ñetti yoon daal di après bu defee bu waxee bismillah daal di raxas loxo yi ñetti yoon daal di def tànk ndox jël ci tenq ndejooram daal di tànk ndox daal di euh, euh, guux sa euh, mooy mooy mooy mooy mooy def ci gémmiñ gi enchaîné kook bakkan bi daal di fiiru yàbbi lim defoon ci gémmiñ yëngal ko moom mooy yëngal wàcc euh, euh, yàbbi ko daldi euh, <laughs> fiiru <laughs> sarax na ko fiiru loolu nga nga wax ko ba nit jàpp gi jeexe fii mu ne boo ko waxee cent personne ci mbooloo nga taxaw wax ko c'est pas pareil ak boo ñëwee ñoom ñépp di la xool cent personnes lañ bari nañ nga def benn image boo xam ne dañ lay caméra ba pare def benn écran géant boo xam ne même ñu nekk ca gannaaw yow buñ la gisul rek ñu ngi gis sa image bi fii mu ngand lool ñu nga leen nag ni ngay jàppe taxaw nii tiim yor satala wala ndox bu paan bi nga def ndox wala wala yu mel noonu wala euh, robinet bi nga leen di wan jàpp gi gis ba ba mu jeex nga leen nii la yonent bay saasaam di jàpp loolu moo gën a des moo tax boo seetloo saxaaba yu bari loolu dañ ko royee ci yonent bay saasaam ñoom Seydina Ali ñoom Seydina Usmaan ñoom ñëpp dañuy jàngale jàpp yonent bay saasaam taxaw ñu wax ñoom Seydina Abdullah ibn Zayd ibn radiyallahu anhum dañoo def waaw daa bi Sawr Abdullah ibn Zayd waaw radiyallahu anhu dañoo woo ut ndax lu mel ni la yonent bay saa saam ñu def nit ñi gis loolu yonent bay saa saam noonu la doon jàngale moo tax bi mu waxee ba pare summa axada xaso bi mu leen nee day mel ni gis nga euh, euh, waaye ba mu nelawee ñu rot ci li nga xam ne mooy kóolu ci xolam day mel ni <clears throat> li nga xamante ne nii xal ka jamrin dahrajtahu ala rijlik boo jël yëngal ko rek sànni ko rek mu dal sa tànk fa nafir fa taraahu muntabira wa laysa fihi shay léegi loolu noonu mu wax dañ gis ko léegi jarul ñu ci ñëwaat moom la dafa par l'acte joindre la parole à l'acte waaw leeral wax ji ak mi nga xam ne moom la mooy jëf ji mu ne moom la Seydina Xudayfa ne summa ginnaaw gi axada mu jël xaso benn xeer wu sew fa dahrajaha mu yëngal ko rek ala rijli sànni mooy mu deg rengole di wàññi luy wax de te <laughs> dahraja ah ala rijli ci tànkam ngir wan leen ne comme nii xeeru ndaw mi ma yëngal rek bàyyi ko mu dal sama tànk bi noonu li ma leen wax sànk ci xal wi waaw ah, léegi yonent bay saasaam nag bi mu waxee ne kon lii la ñuy xëcce kon eh, leeral na leen lan la ñuy xëcce leeral nañu ñun tamit ila yow mi leen jazaahu an al-islaami xayran xayra maa jazaa Allahu nabiyyan an ummatihi amiin